<laughs> wa man zaada faqad ta'adda wa asaa aw wa <laughs> loolu dëgëral li yow <laughs> ko dépassé rek kooku moom ah indi loo xam ne du lu rafet waaw waaw dépassé na dëxal yi nga xam ne moom lañ ko won mu raxas te tamit bon boo amee tooñ xanaa boo problème tooñ <laughs> waaw yooyu boobu loolu taxoon nañ ci xadiis boobu euh, euh, inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari wala min athari alwudu voilà walillahi alhamdu wal na kon xadiis bii xadiis la boo kii aaya bi aaya la boo xam ne non seulement dañuy wan ngëneelu ñaan waaye tegginu ñaan nan lañ koy defe mooy toroxlu waaw bu kenn di ñaan jàpp na yow daal manula ñàkk yàlla may la ah parce que man damaa julli ah guddi gi yëpp damaa julli voilà man dimbali naa ay yataama voilà ay araami la ay ay ay ay waaye tamit ay jigéen ñoo xamante ne dañoo ñàkk ay bóof la ñu ma dimbali leen def naa temps temps temps temps temps mel ni yow kuy <laughs> ah yamun nuuna aleyka an aslamu comme la kaw ka yoroon def waaw loolu nag kenn du ko def waaw di ñaan ah ay yàlla nga may ma bu la soobee ah inshita yooyu yëpp yeneen saa sam da ko doon tere gis ci biir <laughs> kon mu ngi noon al imam wala waaye loolu di wara tamit farata wa qaala mu ne ud'u rabbakum ñaan leen seen borom al amr allati yaqtadi al wujub al mu ngoog kon wa mu ne wa qaala ta'ala avant dernier aaya fa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata daa'i ida da'an al aya suratul baqara aya 186 mu ne wa qaala ta'ala mu ne boroom bi nga xamante ne nii moom moo kawe te kaweem tàmbaliwut ci yéeg jógewut ci yéeg nee na wa sa'alaka yow yonent bi alayhi salaam wa sa'alaka bu dee daf laa laaj ibaadi anni sama jaam yi dañoo ñëw laaj la ci man bëgg xam waa ana seen borom ana kan mooy seen borom nee leen fa inni qarib man de ku jege laa man mi nga xam ne may seen borom de ku jege laa haw ujibu may aji nangu daawata da'i may nangu nag ñaanuk aji ñaan ma ida da'an bu ma ñaanee mu ne aaya ba ndax yemul foofu al imam xam nga euh, yu mel nii moom ay yëpp day jël rek li nga xam ne moo ko ci soxal te loolu doxul na lu boroom xam-xam yi la euh, loolu nag wax nañ la boroom xam-xam a koy def doo ñëw dagg fu la neex <laughs> ah mu teg ci condition fal yastajibu lii wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kon nag mu ngi noonu kon aay bi di aaya cent quatre-vingt-six ci suuratul baqara li ko daal lu ko waraloon al imaam ibn abi hatim rahimahullah day day solo mu ne ci yoonu mu ñëw ba ci Muawiya ibn Hayda al-Qushayri waaw mu ne dafa am mu jëla ko ci baayam baayam jëla ko ci euh, maamam waaw mii lañ naan euh, Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi Muawiya parce que Muawiya ibn Hayda al-Qushayri mu jëla ko ci baayam mu jëla ko ci Euh, daa daa niru euh, kii yooyu mooy euh, Amr ibn Shu'ayb an an abiihi an jaddi waaw mu am tamit bii Bahz ibn Hakim Bahz ibn Hakim ah, nga xam ne moom muy jële ci baayam di Bahz ah. ibn Hakim waaw akbar eh, ñooñu nag <laughs> mooy mooy mooy xadiis bi base moom mooy mooy mooy Muawiya mooy eh, barke baayam base mooy Hakim maayam maamam nag mooy Muawiya ibn Hayda waaw eh, loolu Hakim boo déggee ñaan riwaaya bu Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi mooy bii rek mooy Muawiya euh, Bahz di jële ci baayam mooy Hakim maamam di Muawiya ibn Hayda Muawiya ibn Hayda nag moom mooy saxaaba radiyallahu anhu waaw mu ngi noonu comme euh, biñ la wax sànq euh, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi muy Amr ibn Shu'ayb Euh, an abihi Amr ibn Shu'ayb an abihi parce que diggante euh, Shu'ayb baayam Muhammad la Muhammad baayam di Abdallah ibn Amr ibn al-As waaye jadd boobu du Muhammad lay wax ki muy wax mooy ki nga xam ne mooy Amr ibn al bu dee Muhammad la mooy jokkaloowul naka noonu fii it Bahz ibn Hakim euh, moo nekk nii kon Ibn Abi Hatim kon solo ci yoon woowee muy yoon booboo mu ne ci lan moo waraloon xadiis bi mu ne dafa am benn kaw kaw bu ñëw ne yow ndawal yàlla li saa sallam a qaribun rabbana fa nunaaji a qaribun rabbuna fa nunaaji am ba'idun fa nunaadi waaye yoneen saa sallam waa suñu boroom moom dafa sori ku dafa jege bopp ñu war a déeyaaleeg moom wala dafa sori ñu war ko bu ñuy ñaan wala di ko woo wala di ko dagaar wala di ko sikkar di yuuxu di ko woo comme di yuuxu ca kaw yeneen saa salaam daal di noppi nee na borom bi daal di wàcce wa ida saalaka ibadi anni mu ne ci la borom bi wàccee aay bi euh, mu ngi noonee am na tamit yeneen asbaabu nuzul yi ci ñëw wallahu taala alam léegi kon loolu lii lu muy wone mooy lan mooy ne euh, borom bi tabaraka wa taala ku jege la ñaan jarul yuuxu <laughs> moo tax tadarruan wa xufiya voilà bu la samay jaam laajee ci man fa inni qarib te nañu xam ne ñaan ki koy kiy nangu ñaan jaam la du jaam borom bi la waaw wa qaala rabbukum comme niñ la waxoon fee fii mu ne wa idaa sa'alaka ibaadi bu la samay jaam yi laajee ci man yow yoneen saa sala waaw kon lépp muy centré di ñu wan ne kenn du ñaan mbindeef loo xamante ne nii yàlla la ñeel waaw waxoon nañ la ko taxawoon nañ ñëw ñàkk dara bëgg añ ñëw ci ajaar na koy na ko ajaar ah, na koy doo dimbalee palaatub ceeb loolu kenn waxu la kenn du ko kenn terewul loolu kenn waxu la loolu waaye loo xamante ne yàlla yàlla nga yokk saw fan loolu du mbindeef yokk saw fan yàlla yàlla nga yokk sama wërsëg yàlla nga ma def loolu kan nga koy ñaan ban wàllu yu nga koy ñaan wala yonent wala malaaka alayhimu salaatu wasalaam jamais du ñoom ñoo koy yokk kenn manu ci loolu du seen affaire mbiru yàlla la waaw waaw yàlla nañ fekke déwén kenn du ko ñaanu sëriñ yàlla tere nga naan ma ay ay ay charlatan <laughs> déedéet waaw yàlla nañ sax ci yiw loolu yàlla nga koy ñaan waaw yàlla nañu sëriñ diw xiir ci boppam du sëriñ diw moo lay xiir ci boppam mukk yàlla la moo lay xiir ci jaamam bu baax bu ko sopp yooyu yëpp ay wax yu yàqu yoo xam ne yooyu dégg nit ñi di ko wax mu law ba mbir mi mel ni boo ñëwee sax di ko doonee sa comme li la fi waxoon gars yi dañu naan mais sa waay ñii daa def wala fekk yéen a rek waaw yéen ñoo ne di wax lool yéen a rek <laughs> waaw dani mbon bu siiwee mare laa yastawi alxabiis wa tayyib la borom bi wax way ma ne lool mbon la tudd waaw mbon la waaw loolu mbon la tudd mooy loo xam ne yàlla képp la ñeel nga ñëw di ko jagleelu jaam mbon la loolu mooy mbon waaw dari nag mbon daalaw ci kaddu ci wax yooyu nga xam ne mooy dugal nit ñi du du lu ndaw de parce que ci shirk la leen jëme ñooñu dañuy dem ba pas gëm ne yàlla kese du moom kese def yàlla waaye ak sëriñ diw ñu da nga ñuy gis ñoo xam ñu dem sax ba léegi dépassé nañ di wax ci yàlla sëriñ diw kese moom il suffit mu sopp kën sopp na yàlla am soowul yàlla day am ndax moom moo ko ñooñ nga yaakaar ñooñ dañoo nekk ci diine newuñ ci diine de ñooñ ay yéeféer lañ bu yàgg ndax ku am pas-pas boobu yow sëriñ ba ngay woote bokkoo ci moom yow yéeféer nga dayaa war a tuub yu wat moo tax ay yooyu nga ñu banaliser gars yi di wax loolu kenn du banaliser mbon qul daa wax suñu worom da wax yoneen saa sa wax ko laa yastawi al xabiis wa tayyib gis nga lu mbuxum ta bon yiis manu la yem ak wa tayyib ak li nga xam ne moo teey ta baax te tukkee ci alquran ak sunna manu la yem walaw ajabaka même bu dee ne daal dina la yéem kasratul xabiis mbarik mbon moom tasaaroo waaw ila kasura al la yonent bi sallallahu alayhi wax waaw futiha al yawma min radmi yajuuj wa majuuj mislu hada waaw mislu hada yoneen saa sam neewoon na hadith sayyidatu Zaynab ummul masaakin radiyallahu anha wa ardaaha bint Jahshin zawji rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anha yoneen saa salaam ne waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab waylun toskare ñeel lil arabi arab yoo nag mooy jullit ñi pas les arabes non min sharrin ci mbon boo xam ne qad iqtarab jege na waaw parce que ñoo bu boobaa kan mooy torox ci ñoom ki nga xam ne tënkuwoo woon ci alquran ak sunna waaw kay ndax futiha ubbees nees al yawma tay min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hada ca barrière Gog et Magog di yaajuj ak maajuj lu toll nii nee na ma ne ko ma ya rasulullah sa anahliku wa fiina salihun qala na'am idha kathura al khabas tawallah laqad alima al-aalamu anna al-xabasa qad in kunna saadiqiin waaw yeneen saa sax ne waaw bañ a alko alkane bu nga ñëwee ba mbon tasaaroo gën a tasaaroo boobu xaar leen alkane waaw te yàlla xam na ne mbon na ci suñu te avant suñu jamono yi waaw waaw kon mbon gu tas dara la yemul taxul mu mu mu tolloog yiw dara tolloog walaw ajabaka kasratul xadiis même bu dee mbon gi daa bari law ba yow boo koy dénoncé boo nooyee bopp da ngay dem ba ci biir jàpp ne eh non man mii nag naa def attention parce que man Euh, je suis côté de la plaque alors que non non ñëpp ñu ëpp nekk ci côté de la plaque wala kenn akthara nas la ya'lamun la aqilun alxuraan ñaata yoon la ko wax waaye lépp ci nit ñi non sa xamuñu dara ñu ñu xalaat sax xalaat bu leen di jëme ci seen borom seen seen mbiri àddina daal loolu moom mën nañ cee xalaat waaye lu leen di jëme ci seen borom di leen jegee seen borom du ñu ci xalaat du seen affaire al alaqa baynahum bayna rabbihim wa hum waaw seen diggante seen borom loolu bokkul ci li ñuy xalaat kon nag bu ñu kenn rayee parce que daa bu lawee ma ne loolu mbon la tudd parce que shirk gu ndaw la boo xam ne lu gën a rëy nit ki bu ko fasee moom loolu du shirk gu ndaw loolu ci boppam mooy dëgg-dëgg shirk mooy bokkaale waaw kon nag il faut ñu defaraat. suñu façon waxin yi amul ay mag ñi lañ fekk di ko ma ne bépp mag boo xam ne waxam dafa wuteeg alquran ak sunna dañ koy tege mene saa nekk fi di xalaat ay mooy diwut way na nekk ku ko soob waxam bu tollo bu bu bu génnee alquran ak sunna def na ko fa teg laa wax ci santaare bi lañ ko rek ci poubelle bi ak ku man di doom c'est ça lañ mooy dëgg waaw waaye dañoo sampoy nit ne dëgg comme la wuteeg la Seydina Ali asadullah al-Ghalib anhu doon wax kenn xame dëgg samp ay nit ne dëgg ci ñoom kese lay génn mukk sampal alquran ak sunna ba pare képp ku dëppoog moom kookoo nit la jeex na bu génnee alquran ak sunna benn moment ñu xam ne tey génn na dinañ ko reconnaître nag mbaa xam nag mais nag tey moom duñ ko ci topp fen voilà parce que ñun dëgg moo ñu gënal ku mu man di na du dañoo topp nit ñi parce que nii lañ sant wala nee lañ tudd wala ñoo def de loolu fen dañ leen a topp parce que ñoo dëppoo ak alxuraan lii mooy li nit buy topp nit nii la ko war a toppe wattabi sabila man lan anaaba fan borom bi ne toppal yoonu koo xam ne dafa dellu jëm ci man mais pas yoonu koo xam ne moom ci boppam la la jëme mukk kooku da alal ñoon ñooy ñi nga xam ne dallu wa adallu dañoo sànku di sànkaati kon nag loolu mbon la tudd waaw jël loo xam ne borom bi di ñaan war a ñaan yàlla di ñaani jaam mbon la tudd waaw yonent saa salaam nañ xool jël leen xadis bu leen neex bu wér waaw li muy waxe xool alxuraan ni muy waxe ni yoneen saa salaam doon waxe saxaabaa ni ñuy waxe ma soo cee dégg ku taxaw naan yoneen saa salaam may ma loo xam ne yàlla la ñeel mukk waaw mukk waaw waaw waaw <laughs> mukk ñu defoon ko mu wax mawlaana ibnu Abbaas wa idaa sa'alta fasalillah allah boo ñëwee bay ñaan di am loo laaj loo soxla laaj ko yàlla ñeew ko laaj ko man rasulullah mukk laaj ko yàlla ndax aajooy doomu aadama yi li ci ëpp même li nga xam ne sa jaam moroomu jaam dina la ko defal diis ko yàlla ba pare waaw kay bu boobaa dina def sa xol bu bëggee comme lim la wax may la la ñaan bu xam ne loolu da koo jaarale ci diw day ubbi xolu diw ngir mu nangul la yow boo ñëwee sa plainte di ko wax wala léeg-léeg sax soxlawul nga koy wax boroom bee koy ilham mu jóg rek day jóg noonu rek ñëw tey jox la loo xamante ni ci loo xam ne laa jox ko sax luy faj sa aajo mu la waaw wande dama fee jaaroon rek damaa gëj gis nag waaw ma ne woon naa fi jaar waaw lii nag bu dee fu xaalis la aajo xaalis la wala bu dee leneen ordonnance boo xam ne yow xamoo woon nooy def cinquante mille francs la mais nga diis ko sa borom ànd ak tadarruan wa xufya léeg-léeg mu ne la ginnaaw ba nga defee lool mu pousser la comme boo defee istixaara sa xol demal ci diw waaw loolu am na léeg-léeg yooyu yëpp da ko di jaar diw moo mais lay tàggat mu ñëw comme lu mel nii jox la enveloppe boo xamante ne boo mayul cent mille francs ci ne waxatuma <laughs> yow sa cinquante mille yi nga bëggoon a kii mais sax tegaat na ci lu ko double wala bu jox la somme bi ci saase la nga soxla waaw bu ko defee nag nit ki ne eh, yàlla de dikk bu boobaa nag sant ko moom waaw waaye santal sa borom tabaaraka wa taala ndax man lam yashkuri nnaas lam yashkuri llah la rasulu rabbil alamin wax kon nag bu la samay jaam yi raajee ci man ku jege la waaw ujibu damay maay nangu da'wat te daa ñaanu ñu ngi la kitaabu da'waat jam'u da'wa muy addu'a idaa da'an bu ma ñaanee wax nañ la rek loolu ci condition ci Seydina Ubaadatu ibn Saamit waaw ah fal yastajibu lii de wal yu'minu bii de bu dee digalu yàlla yi sa yoon newu ci tereem yi sa yoon newu ci waaw borom bi rek mën na laa jay ngay ñaan lépp loo bëgg di ko gis saa sax nga ñaan waaw ndax moono sanastarwijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum waaw dinaa leen xel séef naa leena ah. eh, di leen eh, istidraj jay ba fu ñu waaye ma leen di ndànku di leen yokkal seen dund yi seen am am yi seen santé yi seen lañuy lu laal mu mel ni woor la waaw alors que yenn sama jaam yu bari ma dëgëral mbir mi ci moom ndax xikma boo xam ne borom bi moo ko xam ñu jàpp ne loolu day wan ne ñoom ñoo nekk ci dëgg ñee ciy caaxaan lañ ne waaw waaye bu bis ma leen di jàpp ci dañuy xam ne sama jàpp lu dëgër la talu tar la allah kon nag ngëneelu ñaan suñu boroom nee na boro yonent saa waxal sama jaam yi buñ la laajee ci man nee leen ku jege la man maay nangu ñaanu aji ñaanu kama ñaan kon nag yal nañu borom bi may ñu ñaan ko ni nga xam ne noonu la gërëmi ñu ñaan ko amin al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo di nag laaya bi nga xam ne mooy bu mujj bi ci sunu bunt bii nga xam ne am na solo lool te moom la ñaa nekk mu ne wa qaala ta'ala amman yujibu al-mudtarra idha da'aahu wa yakshifu as-suu'a voilà foofu la ci yem mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na ba léegi am may yujibul mudarra idaa daa ana kan ana kan yéen jaam yi yujibu mooy wuyul al ki nga xam ne daa dem ba loru amatul yaakaar ci mindeef amatul yaakaar ci kan ku dul ci boromam dellu xol bu sell mooy tadaroo gële waaw kan mooy nangul ko ila da'ahu bu dagaanee woo boroomam hmm? gaa yi xam nga lekk ba sa kollu fees jamonoy neex say mbir di dox nga toog mbooloo yu wër la nga toog ci suufu tànt di expliquer daa gën a yomb waaw di woote sa bopp naan yaa moom xawla quwa yaay tax mu taw yaay tax mu mu bekkoor ci ñu la naqareek ku la weddi nangam ak nangam ku la merloo ak nangam ak nangam loolu daa gën a simple bu sa biir feesee sa kollu fees say soxna tiim la wala boog say mbooloo dar la daa gën a simple nga sol yére yu rafet parfois wu di wax say waxi caaxaan gaa yi di la fettasul wala di la euh, euh, jay daa gën a simple waaye bés bu newee ci xat-xat taxawal <laughs> doomu aadama rek borom bi <laughs> am na sëriñ bu ma mosoon dégg mu doon wax lool waaw képp kuñ la fee wax naan ay mooy nangam nangam nangam yow borom bi wala naan diwéy nangam mooy nangam yaw xam nga ne borom bi benn bëñ buy metti rek bu si bu la ko tegee guddi jot borom bi yëngal sa bëñ boobu di nga xalaat ñépp ba mu sëriñ boobu ki ngay njëkk xalaat mooy médecin wala ku ci man yaa ko tey doo lay tey yaa ko tey sëriñ boobu léeg-léeg nga ñëw ñu ne la daa fattu ndeke fattu gi leen la daa feebar feebar boo xam ne bu moyul mu ngay waaja dem laa di siina waaw képp koo xam ne xam na ko sax bu kiiwee naan ko bu ma fàtte ci ñaan ci sama feebar beeg nangam waaw yow yaa gën a tay ne bu la yooyu dalee du moom ngay dem ah waaw borom bi nag léeg-léeg day tout le temps du deñ di xewal ay mbir ngir ñun ñu ciy jànge xam na am na gaa dañ doon dox doxlu ay temps <laughs> noonu laa ko bëgg tudde mais xew-xew yi xawoon euh, yaa ci deux mille vingt quatre bi avant ak avant laata nguur gu bees gi ñëw waaw Sénégal <laughs> gaa yi nu ne lañ leen doon def ñii ñuy tëj duñu xam fu ñu ne te ñoo xam ne seen yi ñu gëm ñoom ñu ngi accueillir que leen teg loolu tout le te génnewu leen ci te àddina lañ nekk te moom day gis di mën a wax ak kookee leen teg yii leen dal saa bu ko neexee te taxul loolu teggeeku ci ñu bari ci ñoom waaw te àddina lañ nekk ci koo xam ne buy ñëw ci moom di ko seeti sëriñ ba wala sëriñ ba di wax ak moom mukk président boobu day day wàcce boppam malgré ça amul sëriñ boobu ngay wax amul ci moom lu tax ñi nga xam nee nañ ay taalibeem lañ wala boobu moo am ñoo nàngam ak nàngam torox tàngay kaso gi mu leen dugal di leen piir lu leen ci génne léegi te àddina lañ ne <laughs> waa léegi yaakaar nga ne ko boo demee alaaxira <laughs> fa nga xamante ne nii la laa yanfa'uhum ah, ah, maalun wala banuun illaa man ata allaha bi qalbin salim alaaxira ja xam ne du jariñ jàmm dara du caagante ne alal du mu amoon du mu yaakaar ne bu mu deful woon lu baax yaakaar ne lool dina ko sauver bisu yawmal qiyaam mukk du ko jariñ waaye doom yu amoon jàpp ne ñoom ay ndombo tànk nangam ak nangam am nañ ko te jariñu ci woon dara ci wàllu diine loolu du fa jariñ dara borom bi ne xam na luy jariñ illa man ata allaha bi qalbin salim waaw waaw lu dul ki nga xamante ne nii moo dikkal yàlla ak xol boo xamante nii dafa sell waaw dafa sell set wekk ci lépp lu dul yàlla yàlla kese moo nekk ci xol bis ba nga xam ne borom bi nee na istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al bis bi nga xam ne ci lay deñ ba set wecc ñi nga xam ne ñoo doon toppaate al toppe yeeg dunguru yeeg ginaaru yi min alladina taba'u ca ña nga xam ne newoon na ñoori seeni sang ñooy seeni kilifa ci wàllu diine ci wàllu lépp sànkoon leen lu tax wa ra'aw al'azab non seulement kilifa yi gis nañ bugal mi leen borom bi doon tëkkoo képp ku réeral ay nit nekk ci réer ba pare réeral nit ñi waaye ñoom al topp xam nañ ne defu dara lu tax ñu mën a mucc ci mbugalum yàlla tey borom bi teg ci wa taqatta'at bihimul asbab lépp loo xam ne moo leen doon lié moo doxoon seen digganteeg ñoom kilifa yeeg dunguru yi loolu léppay deñ la borom bi nee na day dog waaw léegi yow bés boobu ki la manalul fii di sa doom nekk ci torox tànge yi kaso boo xam ne dañ koo tooñ dugal ko fa nga toog ay fan yow yaay ji mënoo fexe ba gis ko yow nday ji yow baay bi mënoo fexe ba gis ko wala booy dem ñu leen di lu torox tànge yi gis li mu nekk ak ñu bari ñañ juug ci biir poubelle yi ci biir kii yi lu mu tudd prison yi waaw ngeen di waatu sëriñ boo xamante ne nii naan moo leen di kii moo fi nekk mooy lépp mooy kii moo leen di sauver ëllëg yow mënula sauver sa doom ji ci kaso bi am na nopp ka ko fi def te tool taxul mu mën a koo génne nga yaakaar ne yawmal qiyaam kook moo lay sauver yow boo naree boo moyee yàlla ba war a dem mbugalum sawara wa yuhadhirukum allahu borom bi mu ngi leen di moytalekuloo boppam xew-xew yooyu yépp ku yaakaar ne ay mbir la yoo xamante ne borom bi da koo xewal nii rek déedéet ngir ñu jànge ci la inna fi dhalika la ibra waaw dikk na ci yi xew yépp ak saa su ne saa bu téeli xew njàngat waaw li ulil albab ngir ñi nga xam ne seen lubbu xel seen saalu xel day nàcc te daa am solo te dañ ko utiliser waaw wa yuhadhirukum allahu nafsahu loolu euh, nañ ci bàyyi xel ko waaw kon euh, yii dafa nekk mbir yoo xam ne bon alhamdulillah jaam boo àgg saat bi parce que ñun li dox suñu diggante en général ñaan yàlla ñaan gu jag gu sell mooy barrière yooyu daa ñu ñaan ah yàlla baax na waaye diw de yooyu fekk ñaa ngi koy sa bopp bi saay borom bi nag mën na may di la jay <laughs> mooy de toute façon jaamu yàlla gi naan ñaan yàlla defagoo ko kon amman yujibul muttar ana kan mooy wujul ki nga xam ne daa dem ba dafa dem ba loro nga xamante ne amatul malja wala manja amatul fu muy dem di fa uti luñ ko yiir lu baax wala di daw ngir daw lu metti lu dul ci yàlla yaakaarut ci benn mbindeef waaw kan mooy nangul kooku ba pare moom borom boobee mooy yàlla xanaa ila daa ah! moo la al imaamu ahmadu rahimahullah bukki mel nii ma soon a ñëw naan ko imaam dama bëggoon nga ñaanal koo xam ne mbiram yi càng na affaire yi dëgërëm na ci moom lu metti waaw amatul dangay ñëw ne ko ne ko yow bal yow ah jublul ci sa borom nga sellal te nga ñaan ko ndax borom bi moo ne amma yujibul muttar iza da'a Allah waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon wa yakshifu suu borom boobu nag mooy ki nga xamante ne mooy wuññi mettiti bu lay ñaawti fa la yu metti dalee kenn du ko teggi gisoon nañ ko wa in yamsaska allahu bi dur fala kashifa lahu illa hu waaw waaw gis nga bu la borom bi tegee lu metti la kenn manu koo wuññi ku moom kon wa yakshifu waaw borom boobu kon kooku la ñuy dagaan kooku la ñuy ñaan kooku la ñuy soxla yi mais pas mbindeef pas mbindeef waaw koo tiis sa soxla borom bi la koy tiis waaw kon mu ngi mu ngi noonee wallahu taala alam waaw waaw <laughs> ah. te loolu ñu doon nettali ci imaam Ahmad ah. Ubaydillah ibn Abi Salih rahimahullah dane Tawus di taalibe imam ibn Abbas bi radiyallahu anhu dafa ñëw di ma si rekk ma nekk ci metti ci tar ko ud'u Allah li ya aba Abdirrahman ma ko ñaanal ma boo ma ñaanal yàlla yow abu Abdirrahman ibn Abi Hatim moo nettali li jële ko ci baayam rahimahullah ba ci Ubaydillah ibn Abi Salih radiyallahu anil jami' Taawus ne ko ud'u li nafsik fa innahu yujibul mudtarra idha da'aa ñaanalal sa bopp borom bi mooy ki nga xam ne mooy wuyu ki nga xam ne moo sës moo dem ba lor bu ñaanee xam ne bunt yëpp tëju na waaw bis ba ngay dem sa buntu buur ya mel ni asamaan si suuf si dañ koo wëlbati du xar kanam yi nga xamoon ngay gis nekk ci problème yu kare yow daal mel ni bunt boo laal mu tëju boo gisee nit ci mbedd mi di dox jëm ubbi jëm si ko sax bu la séenee daal bi jànd beneen koñ laata nga yegg wala muy jël téléphone am di wax wax la waaw waaw loolu nga doon def la si waaw dara booy sori muy tegaat soof ba dee. yaakaar ci mbindeef yi nga loolu nag borom bi dañu koo xamal nii waxuñu na ngeen na ngeen àgg foofu tout le temps mooy yow saa bu la lépp loo am soxla même bu dee yaay le plus milliardaire des des boo ñëwee borom bi ak xolu al mu tor saa su ne mooy toroxlu ci yàlla xam ne man aajo bu ma am même bu dee yàlla defal na ma santé gi lépp mais aajo bépp bu ma am alal ju bari du kenn na ma koy fajal ku dul yàlla sellal ko lu dul ne borom bi dina la nangul sa ñaan benn ci ñett yi waxoon ci yonent saa sa waxoon ci hadith sayna Ubaada dina la daal insha allah waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar ha loolu lu am am solo de Ah. loolu kon ay yii yépp lëkkaaleem ak suñu bunt bi ngëneelu ñaan ñoo xam ne ñaan jaamu yàlla la de te ñaan yàlla kese lañ koy def waaw waaw kon nag loolu lu ama am solo la quoi waaw bis boo tollee daal saa su ne sa xol yaa ngi xaalu al xamal na sa ñaan tout le temps boroom bi soit mu jox la ko léegi wala mu xaar ci kanam wala mu dencal la ko ëllëg yawmal qiyam wala mu feggil la fanqal la li nga xamante ni mooy ay wala doon dal te dencal yawmal qiyam boobu ñaan gi nga ñaan mu jox la ko nga jublu ci jaamu yàlla mais am nga ci tiyaaba yoo xamante ni tamit borom bi dala ci yoole ëllëg <laughs> wallahu taala alam kon foofu la yemale Euh, li nga xamante ne mooy hadith non euh, ay bii di ñëw inshaa allahu tabaraka wa ñu dugg nag ci wàllu beneen bunt bi mooy côté ci tool bi muy beneen li nga xam ne mooy irriguer tool bi toolu nit ñu sell ñi di ko euh, arrosé ginnaaw ndoxum alquran ndoxum sunna muy waxu yeneen bi alayhi salaatu salaam